hadis Seydina Ali waxoon nañ la moom fekke na ko mimma yadul anna anna su'al al-mazkur anna su'al al-mazkur waqa inda al-manhar waaw yi daa day wane ne kon mooy après jamra yi la ndax ran xata wala yo naxru voilà mooy kon ram yu kon bu dee après la kon mooy fa ñi naxru moo ci tegu fa nga xam ne fa la ñuy loje voilà mu ne euh, loolu hadis Seydina Ali bi nag day wane ne sax fa ñuy doon loje la ba'dal faragh min ar-rami ginnaaw bañ paree ci sànni gi wa anna al Abbaas te baay ji di al Abbaas di baay al Fadl ak mawlaana ibn Abbaas Abdallah ñoo moom kaana shaahidan da ko fekke woon mu ne wa lafdu Ahmad mu ne kaddu imaam Ahmad yi indahum min tariq Ubaydillah moom ci yoonu Ubaydillah ibn Abi Raafi' la jóge an Ali mu jële ci Seydina Ali radiyallahu anhu qaala mu ne foofu nii la ko Seydina Ali ibn Abi Taalib waxe mu ne waqafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi arafa fa qaal hadihi arafa wa hada al mawqif mu ne yeneen saa sallam daa taxaw arafa mu ne fii de mooy arafa te fii mooy taxawaaji fa zakara al hadith mu tudd hadith bu gudd la wa fii ci biir hadith bi mu ne summa atal jamra yeneen saa sallam ba mu jógee mooy arafat muzdalifa bien sûr du da ngay jógee arafat après directement rek ñëw di sànni jamra non <laughs> loolu wax naa hadith bu gudd la waxoon naa la bee passé nan ngay jógee euh, jamaa Muzdalifa boo xëyee ba dem almasharul haram ci Muzdalifa la bokk euh, après buy commencé nga nekk fa ba muy leer après nga jóge fa ngeen ñëw euh, ci fi ngeen di Mina di ram yu jamaraat yi voilà voilà Mina la ah. moo tax boo jógee Muzdalifa Mina nga ñëw doo dem ci Kaaba gi directement de foofu la jamaraat yi nekkoon foofu lañ nekk léegi mu ne kon bi nga xam ne kon mu ne fii mooy Arafat fii mooy taxawaay bi mu tudd xadiis bu gudd mooy jaar jamu Muzdalifa fanaan fa loolu summa atal jamra ca suba ga mu dikkal jamra ga mooy mooy bu mag bi faramaaha mu sànni ko su ma atal man xar ginnaaw bi mu dë dikkal moom yeneen saa sam fa ñuy loje gëléem yi fa qaala mu ne haadal man xar fii de mooy fi ñuy loje wa kullu minan man yëpp nag du fii kefe ah. kenn ñëw naan man daal fi ko yeneen saa salam defe woon de toute façon léegi yooyu yëpp manoo ko gaa yi da ngay joxe xaalis <laughs> yow doo gis sax léegi la doo dëggul gis sax xar ma waaw wala la ngay loj dara nga ci du gis waaw gaa koy def niyaabatan an kasaway waaw <laughs> wa kullu minan man xaram mu ne wastaftatu sayna ali nag ne wastaftatu ca foofa nag mu daal di koy laaj wastaftatu léegi nag mu laaj ko li nga xamante ne mooy euh, euh, laaj ko euh, masala mooy ndaw sa mu ne léegi nag sayna mu ne wa fi riwaayati abdillah ci riwaaye bi nga xam ne mooy abdillah nag bi nga xamante ne moo jaar ci ba dane foofu suma jaa'athu jaariyatun shabba min xasan mu ne benn ndaw su jigéen boo xam ne bu jeune la ah, bu ndawe la pas ab ci ay at waxuma la xale la de mooy jeune la mooy ndaw la comme buñ ne ah kii de jànq la voilà ja ab jànq loolu la waro fi di wax bokk ci xam-xam fa qaalat mu ne inna abi shaykhun kabir qad adrakat hu faridatullahi fi lhajj afay biso ah, an ahujjaan nga yeneen saa sam sama bàyyi de daa mage lool dabe na ko li nga xam ne mooy farataay aj est ma ajal ko dina mën a nekk qaala hujji an abi yeneen saa sallam ne ko ajalal sa baay léegi Seydina Ali ne qaala walaw waa unuq al-Fadli <laughs> mooy al-Fadli doon ko xool léegi nag yeneen yeneen saa ndaw si yeneen daal di lem moom lay mooy tourner bi daal di turne doq ki nga xamante ne mooy al-Fadl ibn Abbas léegi fekk al-Abbas mu nga fa fa al-Abbas al-Abbas gis ne yeneen daal di tourner doq bi quoi. <laughs> yeneen saa salaam da ngay eh, eh, eh, da ngay imaginer seen yeneen saa sama toog ci kanam Seydina Al-Fadl nekk ci ginnaaw ah <laughs> radiyallahu yeneen saa salaam seetu ndaw ñëw nii di ko laaj mu seetu ne al mu ngi koy xool yeneen saa salaam tourné bopp bi Ah, yow dama way taw nu xam na am ni ka nag <laughs> waaw ah, yow de gis naa nag ah. <laughs> yow de moom lem nga doq nag sa doomu bàyyi pix bi xanaa mooy di man nii di wax yow di am abbas sama doom ji toog ginnaaw de gis naa la nga lem doqam ji waaw nu mooy ngir xam lu tax qaala yeneen saa saa ko ra'aytu shaban wa shab falam amin allah yeneen saa sam ne damaa gis koo xam ne jeune la bu góor ndaw gu góor waxambaane gu góor washaba koo xam ne jànkala ah mooy xoolante bi la koy wax falam aman wóoluuma alayhima ci ñoom ñaar ash-shaytaan allah shaytaane waaw yow léegi bu dee ci mbooloo yi léegi imagineel boo wéetee bu ngeen wéetee ñaar kese loolu moo tax yeneen saa salaam ne yée benn góor ak benn jigéen du ñu wét nekkuñ way ko armal lu dul na saytaane moo leen ñetteel neex na leen am naqari na leen Allahu akbar waaw la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim haw illaahi képp ko jàpp na mucc nga man moom man je suis intouchable da ngay wax lu la neex rek ñii wala gënoon ñoo la gënoon a sellata pourtant ah <laughs> hadratu rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalam waaw kon nag eh? kon nag imam alhaasmu ne wa zahiru hada anna al abbas kana hadiran waaw lidalika fala maani an yakuna ibnu abdullah aidan kana ma mu ne lii lii wane mooy al abbas li moom li moom mooy li leer <laughs> ndax mu gis action bi yeneen saa sam di wë di wëlbati bopp doom ji rek gis na ko mën a ko ah gis naa da nga wëlbati sa bopp bopp doomu doomu bàyyi tex bi waaw yone saa sam ne ko <laughs> waxambaane ab jànq ci ñoom kon mooy mu mu ngi foon te loolu Ibn Abbas daa bari woon doon nekk ak baayam <laughs> Abdallah a ne kon lii eh, amul luy tere na kon moom da cee ah da cee àndoon mooy Ibn Abbas ne woon ci côté. baayam bi al abbas ibnu abdil mutalibi radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma kon mbir maa ngi noonu kon lii nii da kon riwaaya yi kon wane na li nga xam ne mooy li amoon dëgg-dëgg Seydina al Ibn Abbas moo tax léeg-léeg mu nettali ko jële ko ci ñeneen eh, eh, léeg-léeg mu nettali ko xoola imaamu Tirmidhi yi nañ la wax imaamu Tirmidhi dëgg-dëgg li mu wax avant mu naan laaj naa eh, Muhammad di sëriñam al imaamu al Bukhari rahimahullah al imaamu al al al Tirmidhi Abu Isa hmm? Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah Ah, mu ngi mu ngi ko euh, fi nga xamante ne nii euh, euh, ban la ñuy jël waay hmm? man dong la ñaa jël alors voilà mooy bi jaar ci al fadlu al ibnu abbasin eh, radiyallahu taala eh, anhuma wa ardaahuma voilà léegi al imaam at-Tirmidhi eh, rahmatullah alayhi voilà damay xool fi mu fi mu waxe loolu exactement fi nga xam ne noonu la ko indee ñoo xam ne noonu la ko al imaamu Abu Isa parce que loolu dina ñu ëndaaleel bon hadis boo xam ne moo en tout cas après ñii dañ ko war a gis voilà voilà euh, moo moo mais pas léegi parce que hadis bii nii rek ñun mënuñu ko jeexal léegi insha allah léegi a Tirmidhi abwaabul hajj an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabu maa jaa fi hajj fil hajj an ash-shaykh al-kabir wal mayyit xoola bi mu ëndee hadis ba pare mooy bii rek boobu nag moom moom bosam jógewul ci Ibn Abbas ci al-Fadl la jóge anil Fadl Abdallah ibn Abbas moo du moo ko nettali directement laa la bëgg wax da ko jële ci magam anil Fadl ibn Abbas anna imra'atan min Xasam qaalat ya Rasulallah sallallahu alayhi wasallam inna abi adrakathu fariidatu al-hajj fariidatullah fi al-hajj wa huwa shaykhun kabiir la yastati'u an yastawi ala dhahri al-ba'iir qaala hujji anhu mu ne wa fil baabi an Ali gis ngeen sànq hadiis Sayyidina Ali bi ñoom Imaam Ahmad andi ko ak foofu ah alhamdulillah wa Burayda ak Burayda wa Husayn ibn Awf wa Abi Razin Abi Razin nettalim la ñuy gis après après Abu Razin bon yaa ngi téere bi dina simple <laughs> wax naa la ko mooy xadis bi ci tegu te gisoon nañ xadisam euh, turam moo gën a ngay gën a siiwe mais Abu Razin <laughs> mooy Laqit ibn Sabira <laughs> ñii ne Laqit ibn Amir comme Imam Tirmidhi ne Laqit ibn Amir euh, ibn Sabira Hmm? <laughs> borom baaligh bi ko saa sam nekkoon baaligh waa waa waafidu banil muntafiq nekkoon délégué waa banil muntafiq dina ñëw xadiisam après bii moom la ci teg moom na naan wa abu razin al-uqayli parce que loolu moo doon dàkkantalam noonu la si yoon wa sawda bint zama soxnaa yonent bi alayhi salaam wa ibn abbas mu ne xadiisul ak ibn abbas abdallah mu mu ne da hadis bi jëlee na ko lii la imaamul xaas na xajar doon junj léegi naan Ibn Abbas léeg-léeg da koy jëlee ci alfadlu magam léeg-léeg moom mu riwaay ko parce que léeg-léeg mu jëlee ko ci ñeneen ñeneen ñooy mooy ñan imaamu Tirmidhi la wax mu ne wa ruwiya an Ibn Abbas naan Husayn ibn Awf al-Muzani mu jëlee ko an an-Nabi mu jëlee ko ci Husayn ibn Awf al-Muzani beneen saxaabu moom mu jëla ko ci yonent bi alayhi salaam mu ne wa ruwiya solo nañ ko tam an Ibn Abbas aydan balay an Sinan ibn Abdillah al-Juhani beneen saxaabu mooy nga gis ne mbooloo bu bari ñoo fi c'est normal parce que fi ñuy loje fu foofu yeneen saxaabu hajjatul wadaa nga xam ne fu mu dem fépp fees mooy seen bi ñu baree ko fekke moo tax ñii ñii ñëpp Ibn Abbas bi gën a xadiis bi ci ñoom même bu dee ne moom fekke na ko voilà loolu quoi damul ne man fekk naa benn kii wala jàng naa ko fekk naa bañ koy jàngale bu ma fi kenn ñëw di kii soxlaw ma di leen déglu boo bu commencé wax ma la fi fekk naa comme ñu ñàkk teggin yooyu nga xam ne dañ di wax yow boo xam xam bu kenn di wax waroo ko dagge noonu waaw da war kii sax waaw may ko intérêt wan nekk yow am nga intérêt yaa ngi déglu li muy wax loolu mooy ay teggin mais ay non non non loolu xam naa ko bu yàgg waaw loolu loolu ñàkk teggin la tudd waaw Ibn Abbas lii fekke na ko jëlee nañ ko ci bagam ñii nii ñëpp di ko ne déggoo daal ndax sinon duñ jëlee na ko ci ñii voilà kon <laughs> ah, an Sinan ibn Abdillah al-Juhani an ammatihi moom mu jëloo ko ci eh, eh, eh, koo xam ne kiyum la bàyyi bàjjanam la voilà bàjjanu Sinan <laughs> an nabi sallallahu alayhi mu jëloo ko ci yeneen sallallahu alayhi mooy yeneen sahaaba yoo xam ne dañ ko jëlee mooy ci tamit di wax ci ajal mooy ndaw soos doon laaj ajal mu ne ko ajal sa ajalal sa waajur wi ani nabi sallallahu alayhi wasallam ah mu ne waru an ibn abbas an nabi yeneen sayyidina ibn abbas tamit ci boppam jëlee na lu mel nii ci yeneen sallallahu alayhi wasallam mu ne wasaltu muhammadan an hadhihi riwaya imam at-tirmidhi mu ne man laaj naa sama sëriñ bi muy muhammad ibn isma'il al-bukhari ci riwayat yi fa qaala mu ne ma asahhu shay'in fi hadha al-bab ma rawa ibn abbas an fadl ibn abbas mu ne ma ne imam al-bukhari rahimahullah gis nga li gën a dëgër ci buntu bi mooy li nga xamante ne moom la imaam al al al al al ibn Abbas jële ci mag gi di al Fadl anin nabi anil Fadl anin nabi al Fadl jële ko yeneen saa saa mooy muy tontu ndaw si voilà loolu lay wax voilà léegi qaala Muhammad wa yahtamilu léegi mooy li kiy waxoon mu ne Muhammad mu ne al-Bukhari nee na moom la imaamul euh, kii euh, Ibn Hajar doon toxalay waxal an yakuna Ibn Abbas sami'ahu min al-fadl wa ghayrihi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma rawa hadha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa arsalahu voilà wa lam yadhkur alladhi sami'ahu minhu voilà mu ne léeg-léeg moom Ibn Abbas daa possible que ne da ko dégg ci loolu leer na ci magam leer na jële ko ci ñeneen ñu jële ko ci yoneen saa sallam léeg-léeg moom mu jële ko moom si boppam mu jële ko ci yoneen saa sallam mooy mu fekke seen bi dégg li yoneen saa sallam di wax loolu lañ lay wax ah du dem naa yoneen saa sallam doo ma nettali ca roog li xewoon déedéet mooy daa fekke seen bi loolu lay wax ah <laughs> mu ne léeg-léeg nag du tudd ñenn ñi quoi ñi ñenn ñi nga xam nettali nañ ko hmm? walam yadhkuru alladhi sami'a minhu wa qad sahha an nabi sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-bab ghayru hadith voilà après ñëw nag ci li nga xam ne mooy Euh, masala yi loolu taxu ñëw jóg loolu dinañu ci ñëw imaamu Tirmidhi rek xam nga mooy ni muy def voilà kon nag mu ngi noonee kon affaire bi euh, loolu la kon euh, <laughs> am na ci boo xam ne Ibn Shihab <laughs> rahimahullah Salih ibn Kaysan moo ko jëlee Ibn Shihab dane fa axada al ibn Abbas yaltafitu ilayha wa kanat imra'atan wa kanat imra'atan hasna'a wa axada Rasulullah sallallahu alayhi wa fa hawwala wajhahu min ash-shiqq al-akhar voilà kon nag mu ngi noonu quoi riwaaya imam euh, Ali moo ne wa kaana al-fadlu rajulan wadi'an waaw wa aqbalat euh, imra'atun min Xasam wadi'a fa tafiqa al-fadlu yanzuru ilayha wa a'jabahu husnuha <laughs> mu ne al-fadlu nag daa ne woon ku rafet a rafet am jigéen ku jóge ne ci Xasam moom itam ku taaru ku si li gaa yi naan ku scientifique la <laughs> mooy ku taaru lool fa tafiqal fadlu fay xamoon la waaw loolu benn jargon la am na foo xam ne boo déggee ñu ne ah ndaw soo ndaw ndaw si moom scientifique na kooku mooy daa mooy pas taaru kese ah non taaru daa am taaru lool lool lool boobu nag moom lañ daan scientifique moom la ci jargon ñenn ñi buñ la nee mooy ku scientifique loolu lañ ci jublu voilà kon nag ndaw si nag dafa scientifique woon waaw waaw al-Fadl nag di ko xool euh, euh, taaram daal di woon koy euh, yéem faltafata nabi am na ren wa yone wal Fadl yanzur ila mu seetlu ko fa axada bi yadihi fa axada bi diqni al-Fadl lii la imam Ibn Battal loolu wax loolu day wane ne kon al-Fadl moo ko doon wax kii amul woon sikkim te booy est-ce que nekkul woon mooy majeuragul woon mais loolu tekkiw ko waaw wax nañ la sànq lu koy wane te imaam al-Hafiz mu ngi wax lu mel noonu fa dafa wajhu an an-nazar ilayha waaw kon nag waaw imaam Seydina Ali dane waxuloon wadi wa kaana al-fadlu wadi dane wa kaana al-fadlu ghulaman jamilan waaw fa idha ja'at al-jariya min hadha ash-shiqq sarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wajha al-fadl ila ash-shiqq al-akhar waaw fa idha ja'at ila ash-shiqq al-akhar sarafa wajhahu anhu <laughs> waaw ndaw si it da <laughs> daa gis alfadlu mi kii nekk ci ginnaaw yoon saa sam rafet na di way kii mooy kat <laughs> waaw boo mu ne suy naa lii ne alfadlu dafa daar woon lool ci noonu rek ndaw si jóge ne ci benn wàll di xool alfadlu si yeneen saa salam seetlu affaire bi daal di tourner boppu alfadlu feneen ndaw si demaat ci beneen côté <laughs> fay rajaat bu dikkee ci beneen wàll bi yeneen saa salaam wëlbatiwaat boppam ci beneen bopp alfadl beneen côté bi ngi <laughs> ah waaw ci la doon wax ra'aytu ghulaman wa jariya fa khashitu an yadkhula baynahuma shaytan ak ni ko waxoon fële falam amun baynahuma ah, ah shaytan aw kama qaal dama gis ab jànq aku ab boo xambaane ko jànq wóoluma ci seen diggante kon lii bu ñu gisee lii lépp Euh, euh, day wane ne kon taxriij baa ngi nii te ndaw si kon dafa laaj mbiru baayam te looloo gën a tax imaamul imaamul an-Nawawi indi fi hadis bi looloo tax côté xissa bi ci kaw indiwu ko waaw daa di yem ci riwaay yi nga xam ne am nam ra atan rek benn jigéen xaalat dane ya rasulallah inna faridatal hajj mooy farataay aj dafa nekk tegu ci sama ci jaamam yi ci aj dafa dat sama baay mu nekk mag nag moo xam ne manula sax ci raaxila afa ahujjaan léegi fii imaam An-Nawawi dafay soxla mooy indi fi waa léegi ak li muy baax baax ak waru aj waa bu waree nit koo xamante ne nii loolu mooy lëkkaale bi ah ñu ngi la koy wax après nag bii di ñëw yëpp da xadis bi pare buñ ci xadis bii nii mu ëpp ay masala xadis biñ génn way ya way xadiis bi ñu génn nag bii paase umratun fii ramadan ba'dal hajja aw hajjatul ma'i loolu maa ngi naan lii moom gudd na bi ma ne la bii naa la rassuré léegi moo ko koy masala waaw <laughs> moo ko xob ay masala laa waaw loolu yi xamal yow fay <laughs> loolu de moom la yàlla def léegi nag est dina jël wa waxtu yabee jëloon loolu allahu tabaraka wa taala nag a'lam loolu moom yàllaa xam waaye daal li mala la a wax moom waaw pour te rassurer pour nga xam dans quelle sauce tu seras <laughs> mooy na nga yëg ne bii moom moo ëpp masala bee moom waaw léegi nag quant est-ce que bi mën naa def may ñu kàddu yu mëdd yoo xamante ne nii ci lu gàtt lañ koy def waaw ci lu gàtt gàtt gàtt mu ngi noonu la loolu lu ama am solo la quoi hein euh, kon mooy waaw loolu fat at li muy nekk li muy nekk farata waa bu nekkee farata ci koo xam ne nag moo istitaa gi am na côté alal waaye côté santé bi amu ko waa bu boobaa est nit man nag koo defal waay hein hein kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu quoi waaw loolu euh, <laughs> loolu la quoi wallahu ta'ala léegi nag loolu la kii bii tontu masala bu mag bi waaw waaj wujubul xaj waa ñim nekk farata ci ñoom istitaa gi lool moo tax ñeen ñi ne lii nag day wane na kon istitaa euh, du hein le mu ne adrakat inna faridatal xaj adrakat abi shaykhan kabiran euh, que kon mooy ngir farata gi nekk aj nekk farata ci yow nekkul charte luñ ci nga man tukki rek Euh, que kon bu boobaa mooy istitaa gi ñuy wax loolu ci wàllu euh, zaad la mooy yóbbal ak la ngay war waaye loolu dinañ ci ñëw ci biir di ñëw insha allah dinañ ci ñëw waaw ah, parce que bo <laughs> nga ne ma ma li ngay wax nii de ma ne mooy affaire bi comme que ndaw si dane ad euh, faridatul hajji adrakat abi shaykhan kabira ah mooy kon moom dafa affaire bi daf koo war te pourtant manula tukki mooy le fait manula tukki teewul mu war ko yaa ngi dégg kon nag ci kaw noonu kon mooy euh, kon est du kon man gi li manis man istata ilayhi sabila gi Euh, nekkul kon affaire yaram kese parce que kii yaramam manu ko waaye li nekk mooy côté zaat ak raaxila mooy côté li ngay yóbbul mais dañ naan histoire de toute façon ci gàttalaa dinañ ci ñëwaat insha allah bii di ñëw avant nañu taxawaat ci masala yi ñuy wax mooy de façon ñaar la il faut waa ji ci wàllu kàttanam wàllu wërgu yaramam ak côté san côté euh, zaat mooy li muy yóbbu ak côté xaalis poos ak yooyu mooy ak la ko fay yóbbu léegi nag bu dee benn bi alal bi moom dafa gàntu mais mu am santé kooku kenn waxu ko kooku lay sa minal mustatin te loolu moo ëpp ci jullit ñi ñi ëpp ci jullit ñi walillahi alhamdu wal minna dañoo am santé bu baax majeur nañu waaye sauf que amuñu lu ñu leen yóbbu Makka kooku kooku effacé nañ ko léegi nag mu def ki nga xam ne moom am na côté alal waaye beneen côté bi moo ko manqué mooy côté wér-gu-yaram léegi nag mu am ñaari façon koo xamante ne wër gu yaramam gi mu ñàkk c'est temporaire waaw mooy mbir la moo xamante ne nii euh, comme ku jekki feebar voilà nga xam ne euh, il est mais du feebar boo xam ne à vie la voilà loolu laa la bëgg a wax du da koy tëral ba dee géej géej noonu lay dunde ba faw déedéet daa feebar ko après ñu ne ah laa ji daa feebar maa mu ngi tane wala diw am naka mu am léegi ñu ne ah wér na de moom kay alhamdulilah wala nga gis ko waaye man kay xawoon naa sonn waaye alhamdulilah léegi kooku façon feebaram boobu bokkul ak koo xam ne mu am keneen koo xam ne nag feebar bi ko dal wala boog du mage léeg-léeg mu nekk feebar léeg-léeg du nekk feebar mage lay doon voilà day nekk feebar boo xam ne waa ji mënatu def leneen waaw moom day alité tout le temps il est toujours couché wala même bu couché wul mënu la voyage bu sori manu ko comme mag wala feebar bi voilà kooku nag fekk côté alal mu man ko waaw ah, kay kooku nag mooy wax kooku nag bu boobaa nu muy demee yeneen saa nag ki xaal boobu la tontoo ndaw si ne ko yaw ajalal mu ne ko ndax duma ko ajal mu ne ko waaw ajalal sa baay ah, ah. te lii nii ngir jeexal ci côté taxrij bi yi kon def nañ taxrij kii bi euh, lëkkaale bi daa am lu ñu naroon a fàtte rek ci taxrij bi lu ñuy ñëwaat léegi après tëj bii di ñëw insha allah ñu dugg ci masala ñu la wax kon lëkkaale bi mooy kon fat ak wujubul xaj ni muy nekk farata ma ñàkk man a dem parce que damaa am feebar boo xam ne avi la moo tax euh, imam muslim euh, imaamu Nawawi ñoo def ni ñu tudde bunt bi noonu ki nga xamante ne nii lañ koy ajal ndax lan ndax dafa am loo xamante ne nii moo ko dal voilà loo moo ko dal kooku waxuñu ko voilà wala feebar boo xam ne moo tax ba moom manul aji euh, léegi si une fois ça c'est léegi nag euh, euh, kon ñooñu euh, bon loolu mooy mooy lëkkaale bi ah mooy lëkkaale bi nga xam ne moo nekk ci suñu xadiis bii nii ak euh, buntu bi léegi nag mu des am na riwaay yoo xam ne de booy riwaay yëpp bu liñ naroon wax nañ ci ñëwaat léegi insha allah ci wàllu taxriij bi luñ naroon a fàtte la mooy riwaayaat yëpp dañoo wane ne gis nañ ko li ëpp ci riwaayaat yi dañoo wane ne en fait xew-xew bii nii. xew-xew bii nii ki mu daloon as jigéen la mooy jigéen gi moo laaj ab jigéen moo laaj waaye sauf que dafa am ci riwaayaat yoo xamante ne nii ñoom dañuy wane ne non ab jigéen ab góor la waaye loolu lay sa bi dëgër waaw loolu moom moom moom lay sa du tout bi dëgër te loolu moo la al imaamul xaafiz mu ne eh, lii nag wattafaqati riwaayaat ar-riwaayaatu kulluhaa an ibn Shihaab alaa anna saa'ila kaanat imra'a wa annahaa sa'alat an abiihaa wa xaalafahu Yahyaa ibn Abii Ishaaq an Sulaymaan fattafaqa ar-ruwaat anhu alaa anna saa'ila rajul summa ixtalafuu alayhi fii isnaadihi wa matnihi ammaa isnaaduhu faqaala Hushaym anhu an Sulaymaan an Abdillah ibn Abbaas wa qaala Muhammad ibn Siriin anhu an Sulaymaan an al-Fadl axrajahumaa an-Nasaa'i wa qaala ibnu ulayya anhu an sulayman haddathani ahadu bani abbas imma al-fadl wa ahmad mu ne kon riwaayaat yi nga xam ne ñoo jaar ci az-zuhri yépp dëppoo nañ ne ki laaj jigéen la te moo laaj ci mbiru baayam mu ne waaye yahya ibn abi ibn abi ishaq moom dafa wuteeg az-zuhri la jële ko ci sulayman ibn yasaar moom tamit ñi ko jële ci moom daal di dëppoo pene kooku góor la woon waaye ñoom ci seen biir nag ñu wute ci sanad bi ak tamit matn bi ci càllale beeg même texte euh, contenu euh, hadith bi mu ne ci isnaad bi foofu Hushaym mu day jële ci Sulaymaan mu ne ibn Yasaar mu jële ci Abdallah ibn Abbaas mu ne kanta Muhammad ibn Sirin mu jële ko anhu mooy an Sulaymaan an al-Fadl mu jële ko al-Fadl mu ne loolu imaam An-Nasaa'i moo leen solo mu ne waaye Ibn Ulayya jële ko ci moom an Sulaymaan ah moom moom mu jële mu kan lay wax ah mooy Yahya léegi <laughs> mooy Hushaym da ko jële ci Yahya ibn Abi Ishaq ah foofu mu ne ci moom ci Sulaymaan mu jële Abdullah ibn Abbas Muhammad ibn Sirin jële ko ci moom Yahya ibn Abi Ishaq moom mu ne jële ci boobu tamit mu wax ne euh, foofu mu ne ci al-Fadl mu ne Ibn Ulayya jële ko ci moom mu ne Sulaymaan moom ci moom la ko jële haddathani ahadu bani al-Abbas kenn ci doomu al-Abbas ñoo am nettali mu ne suwa al-Fadl la wala ala Ibn Abbas mu ne Imaam Ahmad moo ko solo mu ne wa amal mat lool gis nañ kon ni ñu féewaloo ci càllale bi <laughs> mu ne kanta contenu bi fa qaala Hushaym kanta bi jaar ci Hushaym anna rajulan sa'ala dana inna rajulan benn góor sa'ala fa qaala inna abi maata dana sama baay daa génn àdduna wa qaala ibnu Sirin fa jaa'a rajulun fa qaala inna ummi ajuuzun kabira mu ne kanta imaam ibnu Sirin foofu dane sama waa ji daa benn waay ñëw ne sama yaay de màgget la boo xam ne dafa sori ci ay mu ne Kanta ak Ndongo lay fa jaa rajulun fa qaala inna abi aw ummi moom mu ne sama baay wala sama ndey ah wa xaalafa al-jamii' Ma'mar an Yahya ibn Abi Ishaq fa mu ne nag Yahya ibn Abi Ishaq nii nag gis nga dañ ne góor waaye nag mu ne nag ñii ñëpp nag Ma'mar ibn Rashid moom ba mu ñëwee la mu jëlee ci moom ci Yahya ibn Abi Ishaq moom daa dëppoo ña jëlee ci imaamu Zuhri ñoom imaamu Maalik ak ñooñu mooy ne déedéet kooku jigéen la innam ra'atan ab jigéen sa'alat an ummiha ci mbiru ndeyam waaw waaw mu ne wa hada al ikhtilaf kullu an Sulayman ibn Yasar <laughs> waaw mu ne lii lépp nag ci yépp ci Sulayman ibn Yasar la fa ahbabna an nanzura fi siyaq ghayrihi léegi nag ñu bëgg a xool ci ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo na lañ ko solo fa ida Kurayb ndax kom que wuute boobu am na ñoom léegi ñu xool ñeneen ñoo xam ne solo nañ hadis bi jële ko ci ibn abbas wala al fadl ñu rul moom mu ne ñu xool Kurayb bu muy mawla ibn abbas wa qad rawaahu an ibn abbas an an husayn ibn awf al xasami qaala qultu ya rasulallah inna abi adrakahu al hajj foofu mu ne ibn abbas ne husayn ibn awf al xasami moo ne man damaa wax yeneen saa sam ne ko sama baaykat dafa adraka inna abi adrakahu al hajj aj da koo dawe wa ida ata mu ne kanta boneen ata al xurasani qad rawaa an abi al gawth ibn husayn al xasami annahu stafta mu jëlee Abul Qaws mu jëlee ci di doomu Husayn al-Fahmi dafa laaj ki nga xam ne mooy annabi sallallahu alayhi wasallam an hajjatin kaanat an abiihi aj bu noon ci baay mu ne lii nii ah akhrajahu <laughs> akhrajahu akhrajahuma génn ñaari Ibn Maaja mu ne waaye war riwaayatul ula aqwa isnaadan riwaaya yu Sulaymaan ibn Yasaar gis ni ñi nekk ci Sahih kutubu sitta ah, yooyu ñoo gën a dëgër ak ci Muwatta yooyu ak euh, Musnad Imam Ahmad mais yow moo gën a dëgër càllale waaw mu ne taw wa hada te lool nag yuwaafiqu riwaayata Hushaym fi anna saa'ila an zaalika rajulun sa'ala an euh, loolu euh, mooy riwaaye yi yi mujjee wax day dëppook li Hishaam wax ne benn waay moo doon laaj ci mbiru baayam ah. léegi mooy def ci gàttal daa am yoo xam ne dañu góor la am yu ne jigéen la waaw waaye mbir mi li gën a dëgër mooy ne mbir mi jigéen la woon voilà waaw loolu euh, loolu la quoi euh, am na yeneen riwaay nag yu ñëw sax jaar ci Ibn Abbas mu jël al-Fath mu ne kuntu ridfan nabi sallallahu alayhi wasallam wa a'rabiyyun ma'ahu bintun law hasna fa ja'ala a'rabi ya'riduha yu'riduha li rasul ya'riduha li rasulillah sallallahu alayhi wasallam raja'a an yatazawwajaha wa ja'altu altafitu ilayha wa ya'khudhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi ra'sihi waaw loolu tamit ñëw na loolu euh, waaye loolu euh, li nga xam ne mooy li dëgër mooy liñ la wax sauf que hadis boobu euh, Abul Xaws imaam al-Hafiz nee na Ibn Husayn loolu wax sanadam wérul naka noonu yooyu de toute façon wallahu taala alam imaam al daal na ci étalé wu waaye daal li nga xamante ne moom lañ mën a wax mooy ne li gën a dëgër mooy ne kii jigéen la woon wallahu taala a'lam waaw léegi kon dañaa yem nii ba bii di ñëw insha allahu taala bu ko defee nag ñu daldi eh, dugg nag ci yeneen masala yi kon gis nañ taxriij bi gis nañ lëkkaale bi ak buntu bi li imam indi ko fi léegi mu des yeneen yenn masala yoo xam ne